billahi min alsheytaan alrajim bismillahi arrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashraf almursalin wa imaami almuttaqiin seyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawnillahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa mooy xajjatul islaam wala xajjatul balaag wala xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaati wa salaam ñu ngi woon bidil xulayfa ñu ngi woon Zal Xulayfa fi nga xamante nii moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daldi woon taxaw bi mu génnee Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam nga xam ne fa la dal julli fa tàkkusaan daldi fay julli a daldi fay julli timis gee fajar ak tisbaar après mu daldi bi mu jullee ba pare mu ishaar li nga xam ne mooy géléemam daldi war daldi tàmbali ca buntu jàkka da xatta alal bayda lamma stawat bihi raaxilatuha raaxilatuhu sallallahu alayhi wa ginnaaw gi mu commencé nag di ihlaal di labbayk allahumma yi di wax li nga xam ne moom la yéene foofu nag lañ yemoon ci muy masala boobu ñu la waxoon ne boroom xam-xam yi comme ni ñu ko gisewoon dañ cee wute wuute bu boo xam ne bu siiw la tatar ci ana keroog moom aleyhi salaatu wassalaam lan la ihlaal lan la yéene te bam te waxoon nañ la ci aj dangay wax li nga yéene contrairement ak yeneen jaamu yàlla yi boo ñëwee ba ci miqaat bi nga wax labbayka allahumma bi li nga yéene bu dee aju kese ñu xam ne aju kese la bu dee ajak umra ñu xam ne ajak umra la bu dee ne umra kese la ñu xam ne umra la après boo paree ci loolu nga daldi ihlaal ci wàllu xaj muy waa tamattu gisoon nañ ne laaj boobu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ci indi woon ñeenti tontu xaajala ko ci ci ñeenti wàlla am mbooloo mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ahalla bil xajji waxda yonent bi sallallahu alayhi wasallam de li nga xamante ne nii moom la ihlaal mooy bil xajji ci aj waxdahu moom dong waaw moom dong kantaa Euh, beneen pàcc bi ñu ne déedéet ahalla bil bam ci paree mu def aj muy waa asxaabu tamattu ñooñu nag waxoon nañ la ko mel ne al imaam ibnu Qudaama raxmatullaahi alayhi moom dane tamattu la def waaye bokkul ak tamattu bi ñu miin mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génnul woon ci umra ji ba xalaal daal di duggaat ci daal di ihlaalaat aj waaw waxoon nañ la nag képp koo xam ne wax na bee ne dafa ihlaal tamattu kaana tamattu mutamatti'an kay si tamattu la def ñëw na sax ba génn ci aj ji ci ci umra ji daal di duggaat ci aj ji ma tarwiya loolu waxoon nañ la ne képp ko wax loolu def def le bu rërërërëy la wax la def te waxoon nañ la ne al imaamu Ibnul Qayyim ci azab mu ngi ko doon junju aji wax joo jële dinañ wax mooy kan waaye ngandum def def le bu rërërërëy la ndax amul riwaaya yi amul benn bu ci wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu def saraxatan xanaa lu mu déduire ci xadiis boo xam ne seydna Muawiya radiyallahu anhu lañ ko jële këne moom daal dinay wat yonent bi alayhi salaatu salaam ci al-ashr te am bu ne ci xajjatul wadaa la léegi nag loolu moom mooy li nga xam ne moo ko yóbbee ci aji wax joo jële wax joo jële waaye loolu mooy li nga xamante ne ni eh, dëgërul benn yoon dëgërul benn yoon ndax dinañ gis yonent bi alayhi salaatu salaam ana kan moo koy wat bu demee Makka bay jeexal ajam gi ana kan moo koy wat ak karaw ga nan lay demee inchaa allahu taala mu am beneen mbooloo ñu ne déedéet yonent bi aleyhi salaatu salaam ni mu defoon mutlaq la def mooy dafa yéene yéene bu général waaw yéene bu général la général la yéene waaye nag hein waaye nag yéenewul benn ci yi mooy tànnul nii ifraat nii tamattu nii qiraan mbooloo mu mujj mi nag hein ñoom ñu ne non affaire bi lenn la mooy qiraan la def waaw mooy dafa boole li nga xamante ni mooy aj ak umra daf leen a boole muy tamattu muy li nga xamante ne nii mooy tamattu léegi nag euh, ginnaaw ba nga xam ne kon ci lañu gis lii léegi am na benn affaire tey lañ waroon euh, xool insha allah wax yi ana ban moo ci gina dëgër insha allahu waaw waaye balaa boobu waxoon nañ dañuy wax waa kan moo wax wax yi hmm? mais ana kan moo wax wax yii nii kan kan ak kan la ba ñu man cee def ay tur bopp dañ naan la euh, dañu naan la aji wax yi ñi wax ifraat que ne yonent mi salaam ifraat la la ihlaaloon loolu mooy majorité mooy mooy mooy kii nu mu euh, euh, li siiw ci ngiiru imaamu Maalik mooy que ne yonent mi salaam mooy jumhuuru maalikee yi en tout cas li siiw ci ngiiru imaam Maalik mooy ne ifraad la ak Shaafi'i yi ñoom itam fi haadayni almadhabayni ha ah, anna rasuulallahi wahda kon ñii kon jàppal kon mooy li ci mazhabu imaamu Maalik ak li siiw ci mazhabu imaam Shaafi'i rahmatullah alayhi mooy ne ñoom ñoom ñoo wax wax jooju mooy loolu premier wax léegi nga ne waaw léegi tamattu nag ñu ne woon tamattu ñu ne la waxoon nañ la al imaam Ibn Qudaama al Hanbali muwaffiqud diin rahmatullahi borom al Mughni moom moo ne woon tamattu bu. bu bu jagoo la nag mooy bokkul ak tamaton n'importe quel tamaton de waaw new n'importe quel tamaton moom moo waxoon wax jooju al ibnu Qudaama kat kiñ la wax sànq te ñu doon junj naan képp ko wax wax jooju eh, mooy def def la ju rëy rëy la def kenn yonent mi alayhi salaatu dafa pare ci aj gi dafa def umra ba pare ba génn ci comme saxaabaat yi après mu door a def lële kooku alqaadi abu ya'la alhambali moom moo wax lool comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam ibnul qayyim alhambali yi daal di nettalee ci zaadul ma'ad waaw moom moo wax lool waaye loolu def def léegi mu des ana ñan ñoo wax ne affaire bi euh, lële nag moom mooy itlaq bi loolu Euh, lu ñuy jëlee la ci al imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi waaye wérul ci moom comme ni al imaam al hafiz ibn Kathir rahmatullah alayhi daal di wax ah mu ne waqad hukiya an ash-Shafi'i ne bii sax non seulement moom la yonent ma lay saar saam def waaye sax moo gën waaye mu ne illaa annahu qawlun da'if waaye lii nag wax la joo xam ne ju feebal la waaw. wax la ju faible la faible xam nga waxoon nañ la boo fàttale ko ba ñu doon gis euh, dalilu ñooñu ñu ne bon itlaq la mooy topp da woon benn mutlaq dafa def ihlaal boo xam ne mutlaq la tànnul benn ci façon aj yi doon xaal dogalub yàlla buur yàlla wàcce dara wax ko defal lii xam nga waxoon nañ leen imaam Shafi'i ci musnadam bi bokk na ci ñu solo xadiis bi nga xam ne ci la ñoom ñu di sukkandikoo muy atharu imaam at-Taawu te imaam athar bi bu imaam Taawus waaye loolu noonu eh, dëgërul noonu comme li al imaam que moo tax loolu dañ koy nettali ci imaam Shaafi'i eh, rahmatullahi alayhi waaye du lu dëgër fa moom te tamit loolu ay taalibeem dañoo jàpp loolu sax waaw waaw bekk bokk na ci waxam yi mais. loolu nekkul nekkul li nga xam ne mooy li dëgër waaw parce que euh, moom euh, imaam Shafi'i à vrai dire da koo wax sax moom dafa wax affaire bi mais loolu du du mooy li dëgër liñ liñ mujj jàpp ci moom waaw parce que boo demee ci kitaabu ixtilaaful xadiis moom imaam Shafi'i ci boppam moo yaxal ne wa sabata annahu sallallahu alayhi wa sallam xaraja yantadiru alqadaa fa nazala alayhi alqadaau wa huwa ma bayna as-safa wal marwa voilà moom moo yaxal loolu mais loolu nag mooy par exemple Shafi'i yi ñoom lii jàppuñu ko te imaam Shafi'i dañu jël yeneen wax yu wute yi bii nag bokk na ci nga xam ne euh, mooy boroom xam-xam yi surtout ñoom seen ngir dëgëraluñ ko ci waxam yi voilà léegi kon nag mu des ana léegi ñu mujj xiraan moom ku ko wax ñu ne la xiraan moom mooy xanafiya yi ak al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal voilà xanafiya yi ñoom moom dañ ne yonent na lee saa saa am xiraan la def ahalla moom li mu ilaal mooy bil qiraani waaw mooy xajjatan wa umra te al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal moom loolu la d'accord xam nga sànk maa ngi naan Shafi'i yi ak Maliki yi li siiw ci ñoom mais am na ci ñoom ñoo xam ne dañu ne hé yonent mi alei salatua salaam comme li xanafiye yi wax ak imaam ahmad ñun loolu lañu wax ah loolu lañu wax mooy loolu lañu wax mooy ne xiraan la def kon léegi ifraat léegi nañ récapituler ifraat ma li siiw ci giiru imaamu Maalik ak imaamu Shaafi'i ah tamaton ñi doon wax tamaton al-Qaadi Abu Ya'la mooy tamaton bi ñu xam mais loolu moom sincèrement dara dëgëru ci <laughs> beneen tamaton xaas bi kiy doon wax al imaam Ibn Qudaama que ne Yonent bi sallallahu alayhi wa la def kaana mutamatti'an waaye ba mu waree génn ci umra avant muy ba xalaalaat duggaat ci aj moom defu ko parce que haj yi ñoroon loolu al imaam ibnu Qudaama rahmatullah alayhi ñi nga xam ne ñoom ñoo wax ne mutlaq la imaam ash-Shafi'i ci boppam moo ko yaxal mais wax jooju du wax joo xam ne ju dëgër la fa fa fa ay ñoñom ci ñi jàpp mais ci waxam yi la quand léegi ñi nga xam ne ñoo ne xiraan la mooy xanafiye yi ak imaamu Ahmad ak presque ngiram waaw mais ngiram gis nañ seen léegi dem ci taalibeen yi nga xam ne ñu ñu mujj ñi nga xam ne vraiment ay dañu mujj nekk référence ci seen ci ngiram muy al imaam ibnu Qudaama al Maqdisiyu rahmatullah alayhi gis nañ ne moom moom tamattoon la demee même bu dee ne gis naa ko mel na imaam Ibnul Qayyim di jéem a di ko jéem a naan xam naa lii moo tax bon pour ne. amaana moom ni ko yóbbee ci loolu parce que mooy masala bi ñu war a gis après bi buñ paree ci nootal xam nga pare nañ masala bi pare nañ ci mais nootal bi rek a des ana kan moo gën a dëgër la wax ci ñeenti wax yi ak lan moo tax looloo ñu dese sinon après wax nañ la dinañ gis masalaam mais ñetti façon aj yi est loolu sax possible na ba léegi nit di ko def mooy est-ce que man bu ma aj yi mën naa ñëw tànn ci yooyu benn est-ce que loolu mën naa nekk loolu benn affaire la deuxièmement mooy ñett yooyu ana ban moo ci gën ana ban moo ci gën léegi nag ci masalam ana ban moo ci gën foofu noonu la imaam Ibnul Qayyim naan amaana moom al imaam Ibnu Qudaama li tax moom mu wax loolu rahmatullahi mooy lim gis imaamu Ahmad parce que bu ñuy gis masala boobu dinañ gis ne imaamu Ahmad moom dafa jàpp ne tamattu moo gën même bu dee ne moom dana yonent bi sallallahu alayhi wasallam li ci gën a dëgër dana moom xiraan la def waaw mais nag tamaton moo gën loolu am na lu ñu ci junjaloon entre li mu def ak li mu mébét foofu la wax ji nekk foofu la wax ji nekk loolu moo tax nga gis ñii ne lii la def waaye nag pour ñu ci des léegi nii lii moo gën lu wuteeg la yonent sallallahu alayhi wasallam defoon mais sof ko moom loolu la ne woon bu doon mooy li naan bu démbuloon tey <laughs> waaw law astaqbaltu min amri mastadbart mooy dinañ ko gis insha allah ah euh, liñ naan bu démb doon tay de konoon ma defoon lële lu wuteeg li ma def tey kon ñu ne loolu daa fekk ni moo gën loolu la mais kantaa li mu def moom mooy xiraat loolu la imaamu ahmad ak ngiiram daanaka moom loolu mooy ngiiru xambal yi euh, ba mu des ñu mel ni ay imaam ibnu Qudaama yi nga xam ne ak ñoom alqaadi abu Ya'la da abu Ya'la moom xambal yi la Hanbali la moom it mais moom moom moom dane tamattu normal bi la def mais waxam jooju noonu dëgërul euh, léegi ginnaaw lii lépp ana ban ginnaaw biñ gisee ci jataay yi weesu walillahil hamdu wal minna ana ban moo gën a dëgër ci wax est-ce que ifraat moo moo gën a dëgër ñu ne ifraat wala ñu ne la def wala ñu mutlaq la def wala xiraat dañ naan la naqulu euh, walillahi alhamdu wal wa nasta'inu ci moom la ñuy moom borom bi subhaanahu wa taala di ñaan mu jàppale nu ci mbir mi dañu naan wallahu taala alam li nga xam ne moo gën a dëgër mooy wax bu mujj bi mooy ñi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama qiraan la def mooy ne dafa boole aj ak umra loolu la talbiya mooy loolu la ihlaal suñu laaj ba kon bi ma ahalla rasulullahi sallallahu alayhi wa dañ naan inshaa allahu taala li nga xam ne moom la ihlaal moom aleyhi salaatu wasalaam keroog ba muy aj mooy ahalla ahalla bi xajjatin wa umra mooy dafa ihlaal aj ak umra la boole waaw ah. léegi ana moo tax nga dëgëral affaire boobu na de dañ naan la premièrement hmm premièrement mooy seen dalil yi mooy dalil yi mooy dalil yi ñi nga xam ne daanaka bu ñu recenser ñoom li ñu indi mooy li ci des bariwoon na lool parce que waxoon nañ la ne ñaata nombre saxaaba yi nga xamante ni nii rahma radiyallahu taala anhum ñoo ko soloo jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy dix-sept saxaaba yoo xam ne loolu day wane ne lii moom xat rawahu mutawaatiran mooy ajuk yonent bi alayhi salaam këne xiraan la def loolu mutawaatir la mooy mutawaatiran boo boolee ak jigéen ñi yépp ñi ko nettali surtout Seydina Anas moom ñi ko jële ci moom moom mutawaatir la moom seize personnes jële nañ ko ci moom yeneen ci wàllu saa saam dix-sept saxaaba jële ko ci moom loolu benn la en plus mooy ci dalil yooyu li ñuy wan ne affaire bi parce que ñaar ifraat dëgg la gis nga saxaaba yi nga xam ne ñoom ñoom ñoom ñoo solo euh, li jëm ci wàllu ifraat bi mooy Sayyidatu Aïsha seydna abdullah ibn omar ak seydna abdullah ibn abbas hein seydna abdullah ibn abbas mooy ñooñu ñoo soloo loolu hein ak seydna jaabir voilà ak seydna jaabir ñeenti saxaaba la muy sayyidatu aïsha hein ak sayyidatu seydna abdullah ibn omar ak seydna abdullah ibn abbas ak seydna jaabir radiyallahu anhuma ta ñii nii soloo ci ñoom que ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ah mais def xiraan la def <laughs> loolu mooy wax ji loolu mooy wax ji gisoon nañ Sayyidatu Aïsha bi ñuy wax affaire xiraan bi du moom ci boppam jël wax nañ la xadiis yi nga xam ne moom ci boppam moo ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa boole aj ak umra lu gisoon nañ ko ci janaay bii weesu hein mu ne xam nga bokkoon na ci eh, moom sayyidatu Aisha radiyallahu anha bi mu naan bi mu naan yonent bi aleyhi salaatu dafa wax fi bu dane xaraj naa muy xadiis sayyidina Urwa bu ci sayyidatu mu ne xaraj naa ma rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fii hajjatil wadaa ah ah bii nii sax xaalis bii nii bokkul woon ci ñu parce que waxtu yi dañ ne woon waa Qiraan yéen yem leen fi parce que quand même euh, comme ñëpp rek dañ leen sant ñeen tibb ci ci ci ci seen dalil yi sinon lépp moom ma ngeen ko indi mais bii nii ñu ne xoolal lii Sayyidatu Aïsha dañ ne dañu génn ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hajjatul wadaa fa ahlalna bi umrah ñu daal ihlaal ci umra fa summa qaala nabi yonent mi alayhi salaatu salaam ne man kaana ma'ahu hadyun falyuhilla bil hajji ma'al umra summa laa yaxillu hatta yaxilla minhumaa jamii'an nee na eh, yonent mi alayhi salaatu salaam nee na bi ñu defee ihlaal umra après yonent mi alayhi salaatu salaam ne képp koo xam ne indaale nga hadyu kooku na ihlaal na def ihlaal ne labbayka allahumma bi hajjin ma'a umra boole ko umra loolu loolu mooy xiraan bi summa te ginnaaw gi laa yaxillu hatta yaxilla minhuma jami'an te après nag du génn ci ajam gi lu dul ci ci umra ji ak aj lu dul moom mu pare ci dëy yépp waaw kon loolu mooy xiraan te xadiis boobu nga ne mais yow attention attention te xadis bi dañ koo soxlawaat dinañ ko gën a gis buñ àggee Makka ak Sayyidatu sa buy nettali après étape étape yi laata muy àgg Makka ca sarifak yooyu dinañ ci xadis bi dinañ ko gisaat ñu ne la xadis bi muttafaqun alayhi la al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim ibnul Hajjaaji rahmatullahi alayhi maa ñoom ñoo ko solo ñu ne la xoola kon mooy dañu loolu c'est juste pour wax la ne te euh, imaam Ibnu Umar jëlee nañ ci moom mu moom. ba mu ñëwee def euh, ne day day day aj umra ba pare ba mu paree dane lii la yonent bi alayhi salaam def Seydina Abdullah ibn Umar ci boppam kanta Mawlana ibn Abbas salaam dafa dafa dafa dafa umra ñeenti umra benn bi war rabi'atu bu mujj ba allati a hajjati bi ànd ak ajam bi kon kay kon kooku mooy leer na ni kon mooy yéen waa ifraat te ne moom kese la def loolu moom bu ñu jàppoon bu ñu jàppoon hein bu ñu jàppoon sax ne voilà parce que waaye Fra dañ naan la ah yow sa xadiis yi ñun itam du du du tuddoon nga suñuy xadiis yoo xam ne ñoom ci seen bokk ñoo ne xaj yonent bi salaam aj kese la la la la la la la ñu ne la waaw ñu ne léegi jàpp nañ jàpp leen kon. parce que ad ad al adilla inna dalilay ah wala al adilla bu dee ne ida taaradat bu ñu opposé mooy ne yow dañoo mooy benn saxaaba lañ jëlee ay wax yu wute yoo xam ne ci dëgëraay ñoo tolloo voilà ñii yoon di saxiixay ni yoon di saxiixay ay wax léegi mooy nañ ko jàppe foofu rek parce que même buñ duggaatee ba ci biir <laughs> ba ci biir am na yeneen wax mais pour ne pas muy gën a mooy na mooy dalil yi bu dee dafa am dalil yoo xam ne loolu lañ naan it ittirab ittirab loolu dafa bokk ci façon yi ñuy tarjiixe mooy yow da am dalil bu dëgër këcc am dalil bu dëgër këcc waaye nag ku nekk côté bii di argumenter bii sauf que bii daa contraire ak beneen bi kii di argumenté bi kii di bi ni ñuy def dañ naan finalement ñaari dalil yi dañoo def ittirab dafa am kon dañoo mbëkkante waaw tasaaqatat dañuy wadd mooy dalil yooyu dañuy mujj comme que ittirab dugg na kon ñoom taaradat wa tasaaqatat kon nañu nañu jàpp ne <laughs> kon ni ni mu dëgëre ci côté ifrad noonu la dëgëre ci côté xiraan te comme la léegi kon que dañuy annulé wante ay wa nañ annulé mooy dañuy mbëkkante bu ñu nee tuy bu nekk ne tuy sa morom dañuy annulante léegi dañ naan léegi considérer leen que ne ñeenti saxaaba yooyu ñu la wax ne ñoom ñoo soloo ifraat soloo nañ ci ñoom xeraat mooy yéen ifraat manu ngeen jël ne kon suñu wax féete kaw ñu ni tam manuñu tegoo ci waxu saxaaba yooyu rek ne ñu ni suñu wax féete kaw parce que yéen itam même ci saxaaba yooyu jëlee ñeen ci ñoom lu wute xiraan ñu ne waaw te ñun non dañu leen dañoo d'accord ak yéen ci façon wax boobu waaye ñun sax d'accorduñ na ñoom loolu am na am na contradiction ci entre ifraat bi bi ñu jëlee ci ñoom ak xiraan bi ñu jëlee ci ñoom muy saxaaba yooyu radiyallahu waaye pour ne pas plus euh, s'attarder ci lii pour ñu mën a avancer ni ñuy def mooy kon day bëkkante. voilà dañuy annulé wante waaw force plus plus lañu mënuñoo ànd ñu mbëkkante mu jeex mais léegi dañ naan la waaw bu dee ñooñu moom mbiri daanu na ci ñoom <laughs> ci ñaari côté yëpp kon mooy yéen waa Ifrad manu ngeen cee tegtalu ñun waa Qiraan it manu ngeen cee tegtalu waaye léegi xadiisu ñi ci des nag <laughs> ah, saxaaba yeneen ñi ci des nag bul fàtte ne bés seet saxaaba lañ am dindi ci kaat yi yéen dindi leen ci kaat yii rek waaw dindi leen ci kaat yi luy des kon ñun treize quatorze quinze seize dix-sept treize saxaaba des nañ te parmi eux parmi eux amirul mu'minin Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu Seydina Ousmane mi nga xam ne moo moo confirmé li Seydina Ali wax bi mu ne ko est xam ne yonent mi alayhi boole na aj ak mu ne ko naam waaye boobu dañoo newoon ci insécurité walla beneen bi mu ne ko lii sama ijtihaad la ah kon gis mooy saxaaba treize yi des donc trois trois xulafaa raashidun ah ñoo xam ne ñoom jëlee nañ ci ñoom ñu dëggal ne yonent ba sa sam xeeraan la def Seydina Ali ci boppam ba mu gisee Seydina Usmaan bi lii dafa jóg ne labbayka allahumma bi hajjin wa umra daal di leen boole ne man duma bàyyi jëfu yonent ba sa sam ndax sa ijtihaad yow Seydina Usmaan waaw mooy ku nekk mujtahid la Seydina Usmaan gis na ne te ñoom wax nañ la li taxoon ni ko doon wax ñu doon doxale noonu mook a Omar dañoo jàppoon ngir nit ñi bari lu ñuy ñëw ci Kaaba gi waaw sinon buñ defee ni ñépp di def fanoo xiraan wala tamatoo ci benn voyage mooy yeneen saison yi yeneen mois yi presque Kaaba gi kon nit ñi mën nañ fii ba a jógee ci gox yi di fi ñëw ñoom nag ñu bëggoon ndax bari ñëw ci néegub yàlla bi so am solo bu mu am solo ci ngëm yàllaay nit ki ak tamit dundal wa man yu'azzim sha'a'ir Allah loolu dafa bokk min taqwal xuluub ñoom ñu bëgg nag nit ñi di ko def voyage yu bari ak ñëw voyage ngir ak kese ñëwaat voyage am ngir umra kese mais amul kenn ci ñoom ku ne lii yonent bi sallallahu defu ko gis nga Seydina Omar lan la wax waa ji ko gaa naan ko kii de moo gën mbaamu këram mu ñëw waxoo Seydina Omar dem ŋaññeen ba pare na ko yow moom gindi nañ la ci sa sunna yonent bi sallallahu alayhi kon ñun ñi ànd ak ñun trois xalif xalif xalifa xulafa rashidun ñoom Seydina Abu Talha ñoom al-Hirmas ibn nga xam ne moom al-Hirmas man maa man dama ànd ak sama baay sama baay laa àndal radiyallahu anhu ma ma dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu moom ma dégg ko. mu naan moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam labbayka bi hajjatin wa umratin ma'ak te hadith boobu ala sharti as-sunan la waaw al imaamu ahmad moo ko solo al hirmas ibn ziyad al bahili mu ne man maa dégg yonent dama ànd ak kuntu radifa abi fa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ala ba'irin wa huwa yaqul labbayka bi hajjatin wa umratin maan nee na man sama baay damaa damaa supporté woon ñoo ne woon ci mim géléem gi ma gis yonent bi sallallahu alayhi mu nekk ci kaw géléemam naan labbayka bi hajjatin wa umratin maan waaw bu tax xadiis la bu wér wa fii musnad imaamu ahmad mu ne maa dégg yonent bi sallallahu alayhi lii la Seydina Anas wax bi ma dégg ko ma labbayka la labbayka bi hajjatin wa umra boole leen loolu mooy xeral kon mooy bu ñu jëlee duur ndoxu yéen mooy lii waa ifraat dañuy waxal d'abord parce que dañuy jël par kenn kenn waaw par kenn kenn waa ifraat yéen lii lañ leen tontoo mooy manoon nañoo dugg nag yéen feneen manoon nañoo dugg ak yéen feneen ah c'est pour économiser notre temps parce que am na ñett ñu des non ñaar ñu des ñoo xam ne war na leen a tontu looloo tax waaye sinon ñun dañoo d'accordul sax ne saxaaba yooyu noonu radiyallahu anhum ñoom sayyidatu Aisha yii nii ifraat bi ñu wax ne yonent bi alayhi salaam la def ñun am na wala am na ci ñu naan déedéet bi ifraat lool mooy li nga xamante ne nii mooy ci jëf yi waaye loolu lépp day compliqué parce que am na yoo xam ne da ñoom dañ ne dafa ne lii la talbiya quoi mooy lu mu wax la mais wax ji mooy nañu dem ca cëppaandaw ga rek mu gaaw mooy ne comme que affaire yi yépp am doole dañuy annulé wante mbëkkante ittiraf am yooyu daanu les nag yu ñeneen ñi manu daanu waaw saxaaba yi ci des manu daanoo noonu <coughs> manu daanoo noonu <coughs> te kenn manu wax dañ surtout ñi nga xam ne ñaan ay loo non loolu dañ koo nasaxal Seydina Ali def ko nga naan la te moo mooy quatrième xalifa te li mu wax Seydina Usmaan ne ko du ma ko bàyyi ndax sa ijtihaadu bopp lu ma gis li yonent mi alayhi salaatu salaam def te xadiis mu ngi ci saxiix xay nii muy xadiis bi nga xam ne moom lañ la waxoon ne Seydina Ali ibn al-Husayn ibn Abi Taalib di Zaynul Aabidiin moo ko nettali jële ko ci ki nga xam ne mooy Marwaan ibn al-Hakam mu ne maa fekkee Seydina Usmaan ak Seydina Ali ñuy wax ci wàllu kii bi say affaire umra di xiraan ak ak ak ak ak ñële ci aj ji Seydina Ali ne ko lan moo tax nga bëgg a tere loo xam ne yow xam nga ne yonent bi saa def na ko après Seydina gisee ne daal moom leela gis mu ne labbayka allahumma bi hajjatin wa umra waaw ne duma bàyyi li yonent bi saa def ndax sa ittihaadu bopp kon lool benn affaire gis nga kon nag mooy yeneen riwaaya yi comme que ñee yeneen yeneen riwaaya yi jële yeneen saxaaba yi mais yooyu contradictoire waaw waaw contradictoire kon yéen waa waa kii ifraad yéen ci gàttal loolu la ñuy wax léegi nag ñi nga xam ne ñooy jàppale ifraad ku mel ni ñoom al imaam al Bayhaqi même ñoom al imaam al ak yooyu euh, mooy yi ñuy wax sincèrement boo ko da nga koy dégg rek xam ne lii moom moo tax euh, euh, même al imaam al Haafiz ci al <laughs> ak yenn wax yoo xam ne da ko toxale ci al imaam al Shaafi'i yu yoo xam ne day dëgëral côté ifraat bi mais. moom al imaam al xaafid ash-Shaafi'i rahmatullah alayhi ak surtout waxu euh, ñoom imaam al Bayhaqi bi ma ëndee mbir yi dane wala yaxfa fi hadhihi al min at-ta'assuf waaw mooy yenn yi nga yi nga xam ne moom la ñuy euh, lay yooyu mooy sincèrement da ngay gis ne lii dafa desee lëndu lool sax lool lool lool euh, ba moo tax euh, ku mel ni al imaam al-Hafiz Ibn Kathir mu ne mu ne bi muy wax ci riwaaye yi nga xam ne Seyna Anas parce que Seyna Anas radiyallahu anhu moom mutawaatir la moom moom moom ñi ko jële ci moom dafa ñi ko jële ci ñoom dañoo baree baree baree baree baree baree baree baree bari ak na ko noonu wala imaam al-Bazzaari fexe na di ta'wil affaire yi mais yooyu yëpp da ngay gis ne <laughs> imaam al-Hafiz Ibn euh, <laughs> euh, Kathir <laughs> bi mu naan bi mu naan euh, euh, imaam al-Bayhaqi de bi mu indee yoon yii ah wa aw wa qad awrada al-Haafiz al-Bayhaqi <coughs> ba'da haadhihi turuq an Anas ibn Maalik thumma shara'a yuhallilu yu'allilu dhaalika bi kalaamin fiihi nadar wa haasiluhu annahu qaala wal-ishtibaah waqa'a li Anas laa liman duunahu wa yahtamilu an yakuuna sami'a rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yu'allimu ghayrahu ah kayfa yuhillu bil qiraani laa annahu yuhillu bihima an nafsihi wallahu a'lam ah al imaam <laughs> al-Haafiz Ibn mu ne imaam mooy bi mu indee ci al bidaaya wan nihaaya dalil yi nga xam ne ñooy wan ne qiraan lay te ñu ko ci Seydina Anas mu ne <coughs> al imaam al Haafiz al Bayhaqi de indi na lenn ci yoon yi ba pare nag mu commencé yu jaar ci Seydina Anas nee na après bi mu ko indee mu commencé nag di leen euh, euh, kii quoi commencé daal di ut na wax yii bon riwaaye yii am na nuñ koy déggee yoo xam ne daal daanaka ni mu ñëwi noonu mbir mi day mujj déformé wu ah mu ne di ci wax di ci interpréter wax joo xam ne di indi wax joo xam ne akab waay lees ci seet da cee ne lool <laughs> waaw mu ne moom daal euh, en gros ah mooy moom daal fi mujje mooy euh, bon amaana daal Seydina Anas moom moo def def le daa dégg yonent bi aleyhi salaatu salaam di jàngal am ku muy jàngal naka lay defe xiraan naan labbay danga naan labbayka allahumma bi hajjatin wa umra moom mu jàpp ne yonent salaam a koy wax mais xam nga ne lii lii moom <laughs> lii moom mooy yow gis nañ gis nañ riwaay yi weesu Seydina Anas nee man maa nekk ci gëleemu Seydina Abu Talha bàyyi jiit leen mu supporté ko tànkam di laal tànk yonent bi alayhi salaam ma dégg yonent bi alayhi salaam naan labbayka allahumma bi hajjatin wa umra bi hajjin wa umra kooku nan nga mën a waxee daa dégg muy jàngal keneen <laughs> mooy <laughs> moo la <laughs> al imaam al-Hafiz Ibn Kathir ne wax dëgg yàlla moom seen wax yi waroon nañ koo mën a téye mënoon <laughs> nañ koo rek li doon gën daal ah <laughs> mooy mu bañoon koo wax <laughs> mu ne Imaam al-Bayhaqi moom hmm, lii nii muy wax li gënoon mooy mu mu bañoon a wax waxam ji waaw wa rubbama annahu kaana tarku hadha al-kalaami awlaa minhu xam nga ne moos bàyyi woon waxam ji mooy li gënoon a yey ci moom waaw parce que non naka lay fexe di juumloo ab saxaaba boo xam ne ci li mu dégg man maa dégg tabu bu doon sax benn benn benn benn benn taalibee mu ko jële ci moom mais Seydina Anas déggoo mais <clears throat> Bakr ibn Abdillah nee na man ba ma ko Seydina Anas <clears throat> ba ma déggee mu naan dafa def xiraan dafa boole euh, umra ak hajj ba muy ihlal man daf ma jaaxal ma dem wax bi ma kii ma wax ko Abdullah ibn Umar mu ne noo bi xajjin la def loolu moo tax sànq ma ne ñi naan boo même euh, waa xiraan ñi naan bon ñun d'accorduñ ne bon am na ñu koy wax naan d'accorduñ ne ifraad boobu saxaaba yooyu wax loolu mooy ifraadul amal mooy jëf ji nga xam ne mooy jëf xam nga xiraan jëfu umra yi day dugg ci biir jëf ak aj yi ku ku seetluwul doo xam ne kii nii day xiraan dangay foog ne ifraad la def ñu ne ñoom am na ñu ne loolu la mais dangay gis ni hadis boobu bu Bakr ibn Abdullah bi day ware ndax Mawlaana Noamar dañ ne yonent saa salaam moom moom ahal la bi hajj kon loolu leer na mooy labbayka Allaahumma bi hajj moo tax foofu dugguñu fii fi ñu dugg mooy li gaaw hadiis yi dëgër na yii dëgër na te dañoo opposé ku ci nekk jëlee nañ ci yow contraire lool léegi mbëkkante nañ dóorante nañ annulé wante nañ léegi nañ dem ci ñi ci des ñi ci des nag kenn wutewu ci ci ñoom waaw kër a def nañ ko léegi mooy naka ngay juumloo ab saxaaba radiyallahu anhu jàpp ne moom moo dégg keneen muy jàngal keneen moom mu foog ne loolu lo ci lan parce que xeet afraad bi déedéet <coughs> non Seydina Anas keroog bi ko Bakr ibn Abdullah nee man bi ma waxee lool Seydina <coughs> bi mu waxee lool moom Seydina Anas affaire bi jaaxal ma ma wax ko Seydina Mawlana Omar mu ne non non bi hajj Seydina lan lan lan lan la Seydina Anas wax dane maar dañoo yaakaaroon na ñun ay ay ay ay ay ay ay gone lañ hein maataxut doonaa yéen daal ñii daal yaakaaruñu woon ne ñun illaa subyaanan ken ay xale la te bon à vrai dire sax Seydina Abdallah ibn Umar lim magi Seydina Anas bariwul matul deux ans parce que Seydina Anas jamono yii nii xam nga Seydina Anas bi yonent ma lay saa saa di gàddaay ci dix ans la am kon mooy jamono jii ñu ngi ci dixième année bi vingt ans la am Seydina Abdullah ibn Umar côté mu ngi woon ci vingtaine yi moo ko magoon nag mais li mu ko magee bariwul ah mu ne Seydina Anas ne ndax dañu jàppoon na ñun ay gone lañ sami'tu man maa dégg rasulallahi ndaw yàlla léegi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ma labbayka umratan wa hajjan waaw te hadith mu ci sahihayni kon nan lañ ko a jumlu maa dégg <laughs> te bañ ko ko waxee xam nga waxu imaam mooy dañ naan imaam al waxam ji mu wax. dañ naan ko imam Seyna Anas rapporté nañ ko ne ko am na ku ne amaana yow dangaa juum parce que le fait mu ne non non non Seyna Mawlaana Umar bi xaj te Mawlaana Umar ci boppam jëlee nañ ci moom mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam def na lii boo leen ajab umra ah kon nag affaire baa ko kon mooy ñun côté boobu daal daaneel nañ léegi kon loolu mooy li gën dëgër insha allah yéen côté ifraat nañ yem noonu. yeneen saxaaba yi moom liñ jële ci ñoom lu leer nañ ñi lañ jële ci ñoom te mbiri mbëkkante wuñ opposé wuñ ci ñoom waaw te seen bariwaay ñoom ñépp nekk udul nekk ci hadith yu sax yu sahih yu wér nekk yi nekk ci saxiixayni yi nekk ci musnadu imaamu ahmad yi mooy yooyu dañuy gën a dëgëralante waaw kon nag loolu benn affaire la Eh, mu des mu des parce que lool sa loolu booy wane parce que vraiment dañoo bañ a gën bañ a yàggal noonu mais à vrai dire Mawlaana Ibn Umar ci boppam moom bi mu saxalee ne yonent bi alayhi salaam def na umra parce que ñenn ñi leen lañ wax dañ ne waaw dañ yonent bi alayhi salaam bi muy débuté dañ bi muy tàmbali labbayka allahumma bi waaye wax na labbayka allahumma bi hajjin wa umra te looloo tax moom bi mu ko defee dane yonent bi alei satu salaam lii la def waaw dafa boole aj ak umra te keroog wax nañ la fi xadiis keroog bii passé bi ko bi bi ko ñoom mujaahid parce que bi bi nekk sax yi euh, euh, euh, Seydina Urwa mujaahid neen dama ak Seydina Urwa dañoo dugg ci jumaa ji muy jàkkaa Medina bu yonent bi sallallahu alayhi ñu fekk Seydina Mawlana Ibn Umar a ngi toog am ñuy julli ñu dégg Sayyidatu Aïsha di soccu ci néegam ndax néegam ab rideau rek la woon ak jàkka ji moo séparé woon ak jàkka ji fekk temps yi yonent Yàlla sa sam ñu ngi ko denc néeg Sayyidatu Aïsha nee na maa ngi dégg Sayyidatu Aïsha di soccu ci néegam ñu laaj ko ci julli jii ñii di def mooy salaatu duha mun a bid'a ñu laaj ko ñaata yoon la yonent bi saa saa mu umra mu ne ñett benn bi ci rajab ah kii ne Sayyidatu Aïsha bi nee na biñ laaj ko bëgguñ ko woon ñun nee ñoom bëgguñ ko woon wax lu contraire quoi contrarier voilà parce que léegi ci lañ bàyyi noonu après ñu laaj parce que benn bi Sayyidna Urwa da ne ko yaa ummata atasma'u ma yaqulu aba abdu abu abdurrahman <coughs> Seydina Urwa da ne dafa dafa dafa wax ca kaw comme que dégg na Sayyidatu ci ginnaaw kii bi ci néegam te néegam ak jàkka yee taxaloo mu naan ko ah yaay sama <laughs> ndax dégg na li Abu Abdurrahman mooy mawlaanam lu Umar wax mu ne ko lan la wax mu naan yonent nee na yonent sallallahu alayhi wasallam dafa umra ci rajab mu ne ko ah yonent mi aleyhi salaatu salaam masula umra lu dul ne moom abu abdurrahman ànd naag moom allah allah neewul toppul na topp na le waxu fi dus abu abdurrahman il day plané rek nawet da koo yë da koo reconnaître ngëneelam ne yonent bi de sallallahu alayhi wasallam masula umra lu dul moom moomu ànd naag moom waaye nag masula umra ci rajab mois rajab masu koo def après gis nañ ci riwaaya imaam Abu Dawud bi kënee ñeenti yoon ñetti yoon la umra bu wuteeg umra gi nga xam ne moom la boo booleeg ajam bi te Sayyidatu Aisha bokk na ci ñu solo mu ne yonent mi alei satu salaam ahal la bil hajj bam naan fa min naa dañoo génn Medina fa minna man ahalla bi hajjin wa minna man ahalla bi umra wa minna man ahalla bi hajjin wa umra wa ahalla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi hajj moom ci boppam moo ne waaye nag yonent ma saa saa mu umra na te ñépp xam nañ ne umra gi day bàyyi deful comme li waa tamattu li wax defu ko te tamit am na beneen affaire li ñu la waxoon mooy ne ajul ba pare ba génn ci aj gi daal di umra loolu it amut amut kenn riwaaya wu ko comme li imaam al-Hafiz Ibn na ko noonu moom la al imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi ma tamit daal di wax loolu moom kenn na ko soloo kër nañu ne tamattu bi ñu xam nii mooy umra ba pare nga pare ci ba génn ci xalaalaat dugg ci aj ji defu ko kon nag loolu mooy xiraan même. gi te loolu dinañ ñëw ci waa côté tamatton ñun ñu ngi ci waa ifraat kon ci gàttal lii lañu mën a lañuy tontu waa ifraat këne yéen suñu wax moo gën a dëgër seen wax insha allahu taala léegi ñu ne léegi jàllal ci ñi ci des ñi nga xam ne dañ noon tamaton dañ naan ñooñu moom simple la ñoom gis nga ñoom seen xadiis yi mooy xadiis yi nga xam ne ñun ñii waa Qiraan jëloon nañ leen mooy xadiis ñoom Seydina Imraan ibn Husayn Sayyidatu ak euh, zamanal kii Seydina Imraan def nañ motantu euh, xaj yi ak yonent alei saatu salaam di wàcc kenn terewu ko mooy ne <laughs> Seydina Imraan ibnu Xuseyn waaw li mu doon wax Mutarrif li mu doon wax Mutarrif mu ne bim naan ko kaay ma wax la loo xam ne xam naa dina la jariñ comme ni mu nekk ci Sahih imaam Muslim ah leeral ne tamattaanaa boobu noonu mu waxoon ne dañ koo def jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane ko inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad jamaa bayna xajjatihi wa umrati ci beneen riwaay bi nekk sax imaam muslim ah te biñ la wax léegi mu ngi ci sax imaam muslim mu ne lan mu ne ko anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam jamaa bayna xajjin wa umra loolu mooy ware ne kon Imraan ibnu Xuseyn la mu doon tudde naan lan ne bi nekk ci saxiixayni mu naan tamattaana ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam thumma lam yanzil qur'aanun yuharrimuhu wa lam yanha anhu hatta maata rasul anha hatta maata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne ñun def nañ mutaa mooy def nañ mutaa ci aj te waxoon nañ la saxaaba yi bu ñu naan mutaa ci aj dafa am ñoom jubluwuñ ci woon rek étymologie bi ñu xam léegi nii bu nee tamattu ñu ne mu tamattu lii dangay umra ba génn ci door a dugaat ci ak ñoom du lool kese lañ doon wax euh, euh, tamaton mooy ne xiraan dañ ko doon woowee tamaton te li bi waxoon nañ la xadiisu Seydina Abdallah euh, Sa'd ibn Abi Waqqaas Abu Isxaaqa radiyallahu taala anhu luy wane ne moom itam bi naan def nañ ko ñun def nañu lii tamaton te Muawiya wa huwa kaafirun fil ursh waaw te fekk Muawiya nekkum yéeféer nekk urut Makka lay wax Makka la ci jublu waaw waaw Makka fekk mu ne woon yéeféer da loolu waxoon nañ la que de toute façon lool moom leer na <laughs> leer na ne Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas benn yoon la ci jubluwul que ne mooy jamonoy aji parce que Seydina Muawiya yépp jullit la woon mais mooy zamanul Huday fële bo umratul qada te foofu lim la bëggoon wax mooy ci weeru aj yi ndax zul qa'da la war ci lañu defee umra loolu mooy def umra ci weeru aj loolu rek saxaaba yi ko doon woor tamatu waaye xiraan dañ ko doon woowee tamatu ni nga xam ne noonu la ko Seydina Imran leerale ki nga xam ne mooy Mutarrif ah ibnu Abdillah voilà kon nag affaire yaa ngoogu quoi kon dañ naan leen yéen moom <laughs> yéen nag seen tamattaanaa googu ak tamattaa rasulullah sayyidatu Aisha yooyu yëpp loolu la te sayyidatu Aisha ci boppam moo ne yonent bi alei sa salaam ba mu defee umraam génnul ci umra ji te gis nañ sayyidatu Hafsa ñu ne léegi nañ ñëw euh, seen xadiis bi ngeen jëlawoon sayyidatu Hafsa ah bint Umara radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ha mooy sayyidna euh, bim Euh, mu ngi saxeexay ni bi ko yeneen bi mu naan yeneen ma saa saa mais lan moo tax nit ñi génn ci seen umra gi te yow lam tahilla min umratik te génnoo ci sa umra gi bi naan ko inni labatu ra'si wa qallattu hadi fala ahillu hatta anhara loolu leer nañu ne loolu moom jubluwu ci tamattu bi jubluwu ci tamattu boobu te loolu moom xam ngeen ko loolu parce Eh, bon yéen bu dee nee da ci waroon a génn non loolu mooy wax loolu yéen ñëpp d'accord ngeen ci bu doon lool kese mais tamattu normal da ngay génn ci affaire bi te yéen nee ngeen moom ci boppam nee na defuma ko génnuma ci parce que xallatoo labbatu rasi wa xallatu hëni falaa xillu kon nag affaire baa ngi noonu lee ah kon loolu xam nañ ne yéen tamattu yéen loolu lañ ci xam ko te yi ñoom dañ naan tamattu jublu ci xiraan xam nañ ni kon xiraan lay wax fii nii te yéen ñéen ñépp yéen d'accord ngeen ne ku andi gàtt yonent ma ne saa sam dane ku fi andi gàtt man saaqal hadi ku andi woole kooku bu mu falaa yaxil hatta lu dul mu pare ci ajam loolu kay mooy xiraan mooy kon aj ji lay boole ku umra gi balaa pare ci umra gi aj ji jeex mais loolu du xeex loolu loolu mooy xiraan loolu mooy xiraan kantaa tamattu xaas loolu saa loolu amul lieu d'être mooy waxu al ibnu Qudaama mooy ne dañ naan ko loolu nga wax noonu nag loolu mooy jëmmi xiraan waaw waaw mooy jëmmi xiraan <laughs> mooy jëmmi xiraan ak jeeg umra ji nga boole nee na man falaa duma duma du du dagan yi ma yi nga xam ne war naa dagan bu doon normalement koo tamattu pare naa ci sama umra kon damaa waroon a xalaal mais nag man du ko def xatta am xaral dul ma loj sama jëlee mi te loolu maa ngi koy def bu ma paree ci sama ajji kon kay affaire ak li nga xam ne moom lañ leen xamee mooy tamat kon gis nañ ne dañ koy woowe umra boo def ci aj te loolu lañ la waxoon mooy nit koo xam ne dafa umra ba pare daal di aj mais waxoon nañ la lii sax ginnaa yaatu mooy umra parce que dul xinda boobu mu doon wax moom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu at moomu ñoom ajuñu umratul qada ba ñu ko defee ya accord Hudaybiya waxoon na leen dem leen ba déwén ca septième année ba ba ñëwee umra si boobu kenn aju fa te pourtant nee ñun def nañ tamattu ak yonent bi alayhi salaam fekk Muawiya mii nii moom yéeféer la woon <laughs> waaw kon kay affaire bi leer na qu'est-ce que vous mooy affaire bi kon nag dafa nekk loo xamante ne nii kon nag loolu leer na que ne yéen tamaton boobu nga dégg ngeen dégg ci sax hadis yi ñii di wax tubluuñu ci benn yoon te amaana sax al imaam Ibn loolu gis que lii moom de toute façon bokkul ak tamaton bi ñuy wax moom mais nag euh, al al al imaam Ibn damaa foog ne li mu gis li gis imaamam muy imaam Ahmad rahmatullah alayhi ne euh, mooy yonent bi sallallahu alayhi wa mooy imaam Ahmadu al Ahmadu dane moom euh, Ibn Hanbal que mooy euh, bon masar boobu mooy liñ la doon junj sànq te ne dinañ ci ñëw mooy le fait mu gis ne imaamam di imaam Ahmad rahmatullah alayhi da da dafa ne tamattu moo gën dafa ne tamattu moo gën nag mu ne xam naa loolu noonu ah bokk na ci li tax que moom mu ne ah, kon nag yonent bi aleyhi salaatu salaam loolu la def kon yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa def li nga xam ne mooy tamatoo waaye ñeenti mbir la de du loolu kese dane moom imaam Ibnul Qayyim rahmatullahi rahmatullahi alayhi mu ne ala allahu Muhammad mu ne amaana abu Muhammad kan mooy abu Muhammad mooy al imaam Ibnu Qudaama mii lay wax ah mu ne amaana moom li tax mu wax lii mooy bi mu gisee imaamu ahmad ne tamatum moo gën mais itam mu gis ne yonent bi aleyhi salaatu salaam mais euh, euh, euh, bon wara anna allah subhanahu wa ta'ala lam yakun li yaxtaara li rasulihi illa afdal kenn salaam bon buur yàlla moom du ko tànnal lu dul lu gën quoi ba pare a waral ahadis qad jaa bi anna bi annahu tamatta mu gis tamit hadis yi nga xam ne mooy yi nga wax ne la ñooyu ñoom Imran yi ne tamatta yu ñoom sayyidatu Hafsa yi sayyidatu Aisha yooyu naan tamatta ak sayyiduna euh, Sa'd ibn Abi Waqqas ak di wax tamatta Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne am naa loolu it bokk na ci li ko yóbbee ci wax ji ba pare mu gis mu gis beneen affaire surtout mu gis ne. mais nag li ma ci jaaxal waaye malgré tout ça nag yonent ma lay saa saa mais moom bi mu am parce que bu ma nee umra bi bi nga xam ne étude moom la ñu xam nii léegi ni ñu xamee umra loolu dox parce que yonent ma lay bi mu ajee ba pare génnul ci ak ko quoi non bi mu umra parewul ci umra gi ba génn ci kon nag mooy moo raa ah, anna sarihatan fii annahu lam yaxil fa axada min hadhihi al muqaddimat al arba'a annahu tamattu'a tamattaa boo tamattu'an xaasan lam yaxill min waaw ci kaw loolu ama yii yépp mu jàpp ci yii nii maan looloo ko poussé mu ne kon yeneen ma la def waaye nag tamaton boo xam ne nag bu particulier la ndax génnul ca umra ja daf ko boole kon waa tamatton tontu nañ leen ah amit am na beneen affaire bu ñu leen dox mooy yonent bi alayhi salaam Seydina Omar nee man yonent bi alayhi salaam ci waadul aqiq la ne man Seydina ataani aatin min rabbi al-layla ataani laylata aatin min rabbi fa qaala mu ne ma mu ne dane dafa am benn ku ma dikkal aji dikkal dikkal na mu bàyyeekoo champ borom ne ma salli fi hadha al-wadi waqul umratan fii xajja waxal umra fii xajja jàpp nga ne e, yonent mi alei satu salaam borom bi digal ko loolu defu ko def na ko kay te Seydina Anas nee na man dégg naa ko ñeneen ñu wax ko Seydina Ali radiyallahu anhu ñoom ñu wax loolu kon kay bi leer na quoi loolu lu ñu naroona kii la woon waaye ginnaaw loolu la lee léegi nag ñu ñëw ci waa mutlaq waa mutlaq moom daanaka jataay bee weesu tontu woon nañ leen mooy ne gis nga asaru imam bi al imam euh, Shafi'i bi ci Musnad bi jële ko ci Tawus dañ naan mu dee loolu moom simple na yantadirul qada yonente ma le sa sax mooy waaw da ko doon xaar nee <laughs> Seydina Seydina Omar radiyallahu anhu ne yonente ma le sa loolu jot na ko ca ba mu ne waadil haqiq voilà ba mu génnee Medina fa mu njëkk a dal <laughs> quelque kii foofale fi ñu ne nii mais foofu la ko jote woon xaarul ba nekk Safa ak Marwa waaw nekkul Safa ak Marwa xadiis mum sax yi moom Buxaari rahmatullah alayhi ah ataani laylata aatin fa qaala mu ne ma min rabbi fa qaala salli mooy bi ñu doon wax sànq salli fi haadha al-waadi al-mubaarak wa qul tanawa umra fi hajja voilà kon kay mooy ndigal la ngeen doon wax ndigal la ngeen doon wax ñëw na umratan fii xajja wala umratun fii xajja ndigal li dañ naan yéen waaw moom loolu ndigal ngeen doon xam naa sûrement imam Tawus dafa gisul xadiis bi parce que bu ko gisoon manu la wax ni mu ngi xaar ndigal te gisoon na ni ndigal li Seydina Omar nettali na ne ndigal li jot na ko te Seydina Mawlana Ibn Abbas moo ko jële ci moom kon affaire yi leer na quant xadiis Seydina Jaabir yi ngeen wax ibn Abdillah ne ahal la bi bi bi tawxid dañ naan la mais ahal la bi tawxid loolu tekkiwul ne loolu rek la wax te Seydina Jaabir wax nga gis nga bokkoon nañ saxaaba yi nga xam ne jëli nañ ci ñoom ñu ne yonent bi alei satu salaam ahal la bi xajji keseek loolu it jëli nañ ko ci moom <laughs> waaw mooy xadiisa bu gudd bi kon dañ lay yow dañ naan la kon premièrement loolu noonu day wan ne kon yow loolu bu ci dégg ne moom Seydina Euh, jaabir dafa wax ne ahalla bi tawxid loolu day tekki ne mooy deful woon benn ci waxul woon euh, euh, labbayka allahumma bi hajjin waxul labbayka bi umra waaw te nag lenn am na beneen affaire boo xam ne waa ifraat dama ko naroon a fàtte mooy ne waa ji nga xam ne mooy def mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy talbiya mooy ihlal mais il n'est pas obligé que tout le temps rek mu naan labbayka allahumma bi hajjatin wa umra labbayka allahumma bi hajjatin wa umra man na wax labbayka allahumma bi hajj après ba kiiwaat mu ne labbayka allahumma bi umra fekk tàmbaliwul fekk tàmbaliwul benn acte ci yoon bi yëpp man day wax lool loolu moo tax <coughs> gisoo bi ñuy gis yonent bi alayhi salaam ana fan la ihlaale yaa ngi fàttale ko xadiisu Xusayf ibn Abdurrahman ah eh, muy moom mi ko say imam ibn Isaaq jële xam nga moom moo tax moo taxoon xadis boobu wérul même bu dee ne imaam at at Tirmidhi nee na xasanul xari kii nii bu baax la waaye bu tumuraanke la te ci kaw loolu la imaam al-Hafiz Ibn Kathir moom tege kii boobu at eh, imaam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullah alayhi ci la teg ba ne moom noonu la boole affaire yi que ne bon affaire yi finalement. yonent trois cent am dafa ilaal ba jullee ba pare ilaal ci buntu jàkka ji ilaal ba mu yéegee euh, sharafal bayda loolu mooy sukkandiw ñoom ci loolu parce que ñun li ñu dëgëraloon mooy xadiis mooy li al imaam al-Hafiz Ibn Kathir waxoon parce que xadiis yu wérul en ci ñu bari ci boroom xam-xam yi am na nag ñoo xam ne nee nañ xasan la ka al imaam te jëfu al imaam al-Hafiz day wane ne moom d'accord na ci tahsin boobu waaw léegi mooy liñ la bëgg a wax mooy du ne danaan labbayka bi hajjin rek noppi jeex na mooy man na ko ci yoon bi man nga koy wax man ngay wax loolu te loolu te te loolu moom ñoom imam al-Hafiz Ibn Kathir euh, al imam al-Hafiz Ibn Hajar dëgëral imam Ibn Qayyim ala moom loolu dëgëraloon boo demee ci azab moom loolu dëgëral keneen rent ma ne saam dafa ihlaal fii ihlaal fii ihlaal fii ci jàkke ja ca buntu ja ca buntu jàkk ja ak ca ah, euh, sharaful bayda mooy kon loolu mooy ne léegi leer na ne bi muy tàpp Seydina Anas nee na man moom lii ginnaaw mu ne hajjatan wa umra léegi dañ naan ñi ne woon ñoom dañoo déggoon mu ne xajj ahalla bil hajj mooy loolu lañ parce que bu naan labbayka allahumma bi hajj man na wax labbayka allahumma bi hajj après mu ne labbayka allahumma bi hajjin wa umra ginnaaw ba mu ko tàmbalee ta leer nañu ne man moom loolu laa gëm ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam loolu la ñuy eh, moom la ñuy nadiinullaha ci loolu que ne yonent bi aleyhi salaatu salaam bi Seydina wax boroomam moo ko yónnee malaaka ne ko waxal lii loolu moom aw amuñu benn dut que ne la wax te Seydina Anas nee nañu ma ne loolu la wax dégg naa ñeneen ñiw saxaaba yiñ la wax gis nga mbooloom niñ baree ñoom ñëpp ñu ne loolu tamit la wax ñoom Seydina Abu Talha ak ñoom ñëpp ñoom ñépp Imraan ibn mooy kon loolu <laughs> waaw waaw léegi nag ñeneen ñi dañ naan yéen ñi ne ifrad dañ naan mais manoon na wax it labbayka allahumma bi hajj ñoom ñu dégg loolu tamit ne loolu la ifrad mais loolu la ihlaal mais ñoom ci seen bopp nee nañ jëliwaat nañ ci ñoom ñu ne yonent bi alayhi salaatu def na dafa boole dafa defaale umra <laughs> kon kay mooy xiraan baaxu kon yéen waa itlaq yéen moom kon seen euh, ahal la bi tawxid loolu moom tekkiwul ne loolu mooy la baykat mooy talbiya bi dinañ ci ñëw buñ paree fii dinañ ñëw ci talbiya parce que ihlaal façon talbiya la mooy xam nga mooy ihlaal wax nañ ihlaal mooy wax sa kaw wax yëkkati sa baat ca kaw mais fii liñ ci jublu mooy ci li nga yéene labbayka wuyu naa la allahuma buur yàlla bi xajjin ci aj wala bi xajjin wa umra wala bi umratin wa bi umra kese mais talbiya yi loolu labbayk allahumma labbayk la sharika laka li ñu ñëw li ñu ci ñëw loolu <coughs> lañ na naan nit ki ku nekk dégg la nga wax nga dégg nga nettali te ñaña wax ne sax ifraat kese xajja la wax ñoom ci seen bopp nee nañu boole defaale na umra kon nga boole loolu wax ñi ne xiraan moom loolu gën la jàppandi nga ne xiraan deful xiraan du tout umrawul du tout lan ngay def dafay waaye saxaaba yi ngeen sukkandikoo ne ñoom ñoo ne ifraad la def ak kese la def ñoom ñu dële ci ñoom comme niñ la ko waxee léegi ñoom sayyidina Aisha sayyidina Abdullah ibn Umar Abdullah léegi nan ngay def ak ñoom seen yeneen wax yi nga xam ne yépp dëgër këcc na ñoom it def na umra lan ngay def ak ñoom mënoo leen a mënoo balee noonu mënoo loolu loolu loolu ça sera impossible loolu nanu la nekk li nga lu possible lay kon nag affaire baa boobu <clears throat> moo tax ci kaw lii dañu naan insha allahu taala wallahu nag ah, a'lamu bis-sawaab waaw allahu a'lamu bis-sawaab kenn yonent bi alayhi salaam moom li nga xamante ne moomu la def mooy xiiraan la def waaw waaw la def dafa def aj ak umra aj ak umra loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër inshaa allahu taala ci wax yi te nii lañuy tontoo waxu ñeneen ñi nga xam ne ñoo ci des kanta sayyidatu Aisha bi ne bi nga xam ne dañ doon génn laa nara laa xajjan wala umra bi nga xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam ci lay jóge Medina ah, bi ñuy génn xooluñu mooy jàppuñu kiiwuñu aj te liiwuñu umra ñu ne kon lool day wane itlaaq loolu dañ naan sayyidatu Aisha wax nañ la sànk yi nga xam ne moom lañ jëlee ci moom ah, wax nañ la léegi yeneen yoo xam ne moom lañ jële ci moom mu ne tamatta raw yonent mi alayhi salaam dafa def tamat benn bi mu ne moom yeneen riwaay yim ne moom bi xaj dafa def ihlaal ci xaj waaw kon nag loolu lay wane ne kon loolu te sax am na yeneen riwaay yoo xam ne ñoom dañ ne ahal la bi xajjin yoo xam ne ci sayyidatu Aysha radiyallahu ta'ala bim naan la nadhkuru hajjan wala umra hmm? loolu gis nañ yeneen riwaay yoo xamante ne nii moom ci boppam moo ne keroog yonent bi aleyhi salaam bi nga xamante ne ci lañu génn aj la def xaraj naa ma rasulillahi sallallahu alayhi wa <clears throat> nara illa annahu alxaj voilà te loolu muttafaqun alayhi la ak yeneen yoo xam ne yooyu yëpp day wane ne nenn rekk nga mën a boole yépp surtout ñee ifraat ak lii moo tax ci kaw noonu dañ naan ñun wax yooyu tax daa contradictoire waaw comme niñ la ko waxe léegi waaw contradictoireul xadiis yi contradictoireul insha allahu taala kon dañu yem nii ci masala boobu kon yeneen time alay saab saab xiraan la def hein te loolu la mooy umra gi nga xam ne moom la booleel ñeenteelu umraam Ah? <coughs> ginnaaw umratul Hudaybiya ak umratul qada ak umratul Ji'rana ak umratul bi mu jumooy ajam giita loolu mooy qiraan gi ah wallahu taala alam léegi nag <coughs> ci jotaay bii di ñëw <coughs> ci suñu jotaay bii lee ñëw inchaa allahu taala ñu gis nag <coughs> lii la gis ba léegi ñu ngi dul xulayf ñu ngi régler masalaam waxoon nañ la masala bii day da jël temps mooy bii nii ñu pare nii mais dafa am ay suu suu masala yu bi mu àndal hein mooy léegi ndax il al bi lii mooy lii nii mooy li gën a capital ci aja yéene innamal a'malu binniyya boo bu yéene ji taxawul dara taxawul bu yéene amul tous du taxaw moo tax dafa nekk loo xam ne lu capital la moo taxoon bul foog ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañuy dañuy wax nii rek ngir rayta non dafa am solo parce xam nañ ne mooy lépp ana lañuy def yii ban lañ ci tànn est loolu <coughs> après ñuy gis ban moo gën ngir nit ki ban moo gën bu kenn foog ne masala la boo xam naan mooy yow masala yooyu daal jarul a traité ah, lu ñuy sonn ci ban moo gën dañ naan la yow xanaa xamoo li ngay wax parce que pour bu ñu xamee ne bii moo gën ñu nit ki bu ñuy di def doo xool li gën al afdal hein waaye nag affaire bi nag benn affaire la <laughs> mooy est-ce que sax loolu est-ce que mooy façon aj yi nga xam ne kon ci kaw nii dañ ciy gisaale ne kon ñetti façon aj moo am mooy likk buy armal am na ñetti façon yu possible <coughs> muy ifraat aj kese wala tamattu mooy umra ba pare daal di aj ci weeru aj yi euh, àpp walla xiraat nga boole aj ak umra aktu umra yi dugg ci aktu aj yi mais nag laaj bi ñuy laaj mooy est-ce que lii nii possible na léegi parce que masala bii nii ñuy wax mënoon nañ ko bàyyi ci kanam de bu ñu àggee Makka ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ñi nga xam ne xam nga Sayyidatu Aisha wax nañu ko léegi am na ñoo xam ne fa minna xarajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi fi hajjatil wadaa fa minna man ahalla bi hajj wa minna minna man ahalla bi hajj wa umra wa ahalla rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bi am na ci ñun ñoo xam ne <clears throat> ñoom li ñu ihlaaloon ba ñuy def formuler leur intention <clears throat> di def ihlaal xaj lañ def aj lañ def labbayka allahumma xaj ñii ne bi umratin wa xaj ñii ne bi umra après bañ demee Makka ba pare ci umra bi ñu dugg ñu def ihlaal ci aj ñeene yonent bi alei sat selam bam demee bi ñi mu ne <clears throat> ku bandiwul hadiyu kopp koo xam ne la yasuqil hadiya mooy indaalewul ay gàtt yu jële fee ngir rendi ko fii na na fasx mooy na euh, ajam nga mu la mu yéene def ko ak na ko def umra loolu noonu mënoon nañu bàyyi ba foofu traité fi masala bi <clears throat> parce que waxam jooju muy waxi moom alayhi salaam dafa indi benn affaire dafa indi benn mas benn masala boo xam ne même bu dee ne dinañ ci ñëw insha allah mooy comme que après dafa dogu ci ñoom ne leen na ngeen ko dindi leen ko ngeen def parce que ab da leen a njëkk pay processus la <coughs> daf leen a waxoon ne ku ko mën a def nga def <coughs> ku tànn ci bii nga tànn après ñi tànn bi ba mu demee mu ne dindi leen ko ba ñu naan ko ah mais saa salaam aj gi ñu yéenoon ñu def umra mu ne dindi leen ko <coughs> ci loolu wax naan bu doon démb doon tey mooy ci expression wu law istaqbaltu min amri mastadbart hein koronte kon sama kii bi dinaa ko def umra waaye nag moom mënu cee génn parce que dafa yor hadiyu yi da ko ëndaale <clears throat> te xiraan la def hein te képp koo xam ne dafa ëndaale hadiyu moom bu manu la def manu la génn ci umra gam def moom lu dul de <clears throat> lu mu pare ci ajam ci umra gi mu booleeg aj gi loolu manoon nañ ko traité foofu masala bi mais <clears throat> fii nii comme que ñu ngi taxaw ci masala yi nañu ko wax benn yoon bu ñëwee foofu dañ naa gisoon nañ dañuy nettali xadiis yi après ñu jàll kon mooy masalaam est-ce que loolu sax léegi possible na mooy man bu ma jógee <coughs> Dakar wala Los Angeles <coughs> di di aji est-ce que bu ma ñëwee ba sama meexaat man am naa droit tànn bu ma neex ci ñett yi ifrat wala tamaton wala wala <coughs> xiran est loolu possible na loolu benn affaire la buñ paree ci loolu nag